mu indi xadis mille soixante quinze bii nag moom masuñu koo gis te dafa siiw <laughs> mu ne wa an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islaamu ala xams shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaati wa iitaa'i zakaati wa hajjil bayt wa sawmi ramadan muttafaqun alayhi kon al imaamul haafid an-Nawawi rahimahullah mu ne hadiis bu rëy bi bu mag bi ba pare di door a ñëw ci téere bi bañ tàmbalee ba léegi mu ne waan ibn Umar woro mu ngi jële ci doomi Umar ji moom mooy Abdallah du Ubaydillah de ah, ah kon ah, du Asim waaye Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma di doomi Seydina Umar al-Khalifa annahu qaala nee na qaala rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa na buniya tabaxees nees al islaamu suñu lislaam bi ala xamsin ci juróomi ponk bi ci njëkk mooy shahaadati an laa ilaha illa allah seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg tëjju jaamu ko di indi di di njariñu neen ñàkk koo jaamu di lor illa allah kurul yàlla wa anna muhammadan di seede tamit noo ànd kene sayyiduna muhammad ki nga xam ne moo ëpp dikko jikko ñu koy taggee moo gën a tagg boroomam te moom la boroomam gën a sant mooy moom la gina a tagg ci jaam yi mooy kooku mooy rasulullahi mooy ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mooy ñaar mooy benn bi shahaadati wa iqaami salaa ñaareelu ponk bi mooy taxawal julli waxul julli de waaw dëkk la julli iqaam taxawal julli wa itaayu zakat ñetteel mooy di jooxe zakat bi nga xam ne moom la borom bi farataal ci alalu nit ñi wa hajjil bayti ña ko am ak aj li nga xam ne mooy néegam bi nga xam ne mooy al ka'bata al musharrafa zaadaha allahu tashrifan wa takrima hmm? bi ci tegu muy wa sawmi ramadan waaw bi mooy woor weeru koor mu ne muttafaqun alayhi hadis bii daal imaam al buxaari ak al imaamu muslim abul xusayn ñoo ko bokk solo hadis bi mooy xam nga mu ngi ci arba'iin yi mooy hadis numéro trois il faut ñu ngi ko fa teelee indi ak fii ñu ngi ko yéexee indi ñu ngi mille soixante quinze muy door a ñëw waaye dina ñëwaat ñetti yoon ngir ñëwaat ñaari yoon ak bii muy ñett muy wër na ñëwaat hadis mille deux cent six. ak mille deux cent soixante onze insha taala ci bi léegi dana muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dongo ko solo al imaam al Bukhari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhi ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad daal di woon na koy solo waaye na ko noon al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala ñaari bërëb la ko indi hadith numéro huit ak hadith numéro quarante cinq treize hadith numéro huit kitaabul iimaan baabu ah, du'aa du'aa'ukum du'aa'ukum iimaanukum voilà <laughs> waaw. waaw kon mu ngi noonu après indi na ko ci kitaabu tafsir suuratul baqara baabu wa qaatiluhum hatta la takuna fitna voilà foofu indi na ko foofu léegi ñu jël bi njëkk wax mu ne haddathana Abdu Ubaydillah ibn Musa mu ne ki ñu nettali mooy moom imaamul Bukhari suñu sëriñ doon Ubaydillah ibn Musa ibn Abil Mukhtar Bazan Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hanzala ibn Abi Sufyan e Hanzala ibn Abi Sufyan Seydina banoon doon laajte yaa doon laajte kan mooy saxaaba bu <laughs> bokk ci waa Banu Juma kii nii surtout kenn la ci ñoom Hanzala ibn Abi Sufyan muy Safwan ibn <laughs> Abu Umayya mel ne xam nga ko bu baax Seydina ah <laughs> voilà kii kii sëtam la muy Hanzala ibn Abi Sufyan hmm? Abu Sufyan boobu Aswad la tuddoon ibn Abdurrahman ibn Safwan ibnu Umayya men al-Qurashi al-Jumahi al-Makki voilà moom mi axu am euh, nekkoon mbokkam Amr e, dëkkoon al-Makki euh, euh, rahmatullahi alayhi wa radiyallahu an ali Safwan génn àddina la 151 am ñu ne la 152 rahmatullahi alayhi an Ikrimah ibn Khalid moo ko jëlee ci Ikrimah ibn Khalid imam al-Hafiz nee na moom mi dañ koy jaawale gaa yi dañ koy jaawale waaw mu ne Ikrimatu ibn Xaalid la ibn al-Aas ibn Hishaam maama bi ay saxaaba la ñu woon ibn al-Mughiira al-Qurashiyu al-Makkiyu hmm, Abu Xaalid al-Muqri'u voilà moom euh, gars yi dañu koy jaawale <laughs> waaw moom mu ngi génn àddina euh, ginnaaw l'an cent quatorze am ñu ne l'an cent seize euh, parce que al-imaam al-Haafiz Ibn Hajar dañu moom mii da def précision ci ay mbiram parce que damaa seetlu ne dañ ciy juum. moo tax mu ne Ikrima ibn Xaalid ibn Sa'iid ibn al-Aas moo nekk nii ah Ikrima ibn Xaalid ibn al-Aas ibn Hishaam hmm? mu ne moom mii eh, eh, di Maxzuumi mu ne wa huwa siqatun muttafaqun alayhi ab ku dëgër la imaam Muslim al Buxaari bokk nañ di ta ta dëgëram dañ cee dañ cee dëppoo mu ne tati tabaqaam am na beneen Ikrima ibn Xaalid boo xam ne moom lañ koy jaawaleel mu ne wa fii tabaqati Ikrima ibn Xaalid ibn Salama ibn Salima boog ibn Salima ah, moom ibn Hisham ah, ibn Salama Salama waaw ibn Salama ah, non ibn Salima waaw ibn Salima la waaw <laughs> ibn Salima non salama la an waa lamsaar yi ñooy salama <laughs> loolu moo fay kii moo tax nga gis kële nu mu tudd euh, salama yaay ummu salama yooyu euh, ñoom waa Makka lañ salima yi en général euh, Médina lañuy nekk quoi ñooy waa Médina kii nii ñii waa Makka lañu ci waa Banu Maxzum ñooy salama yi ah muy Ikrima ibn Xaalid ibn Salama ibn Hisham Salamatu ibn Hisham ibnul Mughira moom itam mooy en fait ay mbokk lañu mais kii nii la ne waa ji nag da'if la ah. Ikrima ibn Xaalid ibn Salama moom moom da'if la alors que Ikrima bi ibn Xaalid euh, euh, ibn al-Aas moom nag euh, daa nekk koo xam ne moom ku dëgër la hmm? te mais mooy moom nag kii la Ikrima ibn Xaalid ibn Sa'iid ibn al-Aas voilà ibn Sa'iid ibn al-Aas ibn Hishaam kon loolu la ibn Sa'id moom <laughs> moom mii mooy ko dëgër voilà euh, kon Ikrima an ibn Umar mu jële ci sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan gis nga Imam al-Bukhari riwaayam bi lan la jiital xaj ci sawmi ramadan waaw moom loolu la jiital fii bi nga xamee nag ci la ko indi euh, ki nga xamante ne ni suy <laughs> nam noomar suy nam noomar bara billaahi mooy asar yi <laughs> nañ xool beneen bi xoolal beneen bi beneen bi euh, mais dafa gudd na xaw ma <laughs> <laughs> xamal daa tax nañu indi lépp mooy su tafsiru suuratul baqara moo luñ jarul ñuy wax càll mu jaar ci Naafi' mel ne an ibn Umar radiyallahu anhu mu ne ataahu rajulaani fii fi fii fitnati ibn Zubayr mu ne daan ñaari gaay ñaari góor yi ko dikkal duñ ne fitnati ibn Zubayr nag mooy jamono ji Abdallah ibn Zubayr ne xalifa Makka Umayyaad yi ne dañ koy déglu ne dañ ko koy jële xam nga keroog <laughs> ñu ngi doon gis euh, Amr ibn Sa'id Sawaay al-Ashdaq Sawaay moom mii la doon euh, ba muy yónni al-bu'uth waaw euh, ilaa Makka nekk gouverneur Médina toogal fa Yazid Yazid nag digal ko ne ko na na na préparer armée yi ngir ñu dem Makka daal di fay déglu ni daal di fay déjjati ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Zubayr mii bañ seen autorité moom jamono jooju nag xam nga gars dañoo def ay tentative yu bari ñu gañe leen waaye jamonoy al-Hajjaj nag bi doomu euh, Marwan ji nekkee xalifa muy Abdul Malik ci lañ ci lañ door a faat ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Zubayr loxo yi ñoom al-Hajjaj ibn Yusuf as fii mu garaaw ne léegi mooy ñoom yàgg nañoo def ngir jëli ko fa léegi nag fitna yooyu nga xam ne daa amoon moom la ñuy woow fitna foofee ca Makka ndax euh, le fait que mun na moom bëgguloon reconnaître gaay ba te gaay yi di ko fexe di ko fa jële ay xare di fa am loolu nag la doon wax jamonoy fitnatu ibn Zubayr fa qaala ñaari jaar dikkal Sayyidina ibn Umar ne ko mi inna an-naasa sana'u wa anta ibn Umar wa saahibu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam famaa yamna'uka an taxruj ne ko mais nit ñi ngi nekk di def lu nekk di di mooy xëccoo affaire yi quoi ngir bëgg kan moo jiite parce que Seydina Abdallah ibn Zubayr xëccoowul woon gaa yi jaayante woon ak moom sauf que gaa yële Marwaan ak i mbokkam ñoom ñoo disina après bon far Abdullah noot gaa yi ci doole <laughs> waaw ba ni nga xamante ne ni euh, mooy euh, euh, gaa yi ñu mujj moom mu nekk nag koo xam ne minoritaire fële waaw waaw ah, li minoritaire waaw nit ñu nga fa nekk fa di xëccoo mbir yi di nekk bëgg ku nekk kii di ut lool te yow ngay saxaabaab yonent bi alayhi salaatu salaam ak ki nga doon nga bàyyee nit ñi loolu quoi te yow yaay ibnu Omar di doomi do rawatina Omar ibn al-Khattab ni xamoon xalifa bu mag boobule gaa yi ragaloon wa saahibu nabi ngay sahaaba yeneen saa sallam mais fama yam na koon taxaru gën a yey fa qaala sayyidunaa ibnu Omar ne xam ngeen lan la yamna'unii anna Allah harrama mu <laughs> <laughs> ne ko xam nga lan xam nga lan moo ma tere hmm? mooy ne eh, eh, eh, sama sama borom moo ma tere sama dereetu mbokk waaw ma koy tuur mukk moom sama borom moo ko tere waaw ak jullit may tuur dereetam looloo ma ko tere moo tax xare yi di am nga xam ne diggante jullit ñi rek bukk du ma ci dugg waaw kay loolu moo tax gisuma ci yooyu waaw <laughs> fa qaala ñu ne ko mais alam yaqulillahu wa qatiluhum hatta la takuna fitna waaw ne yooyu est-ce que gaa ne ko ñaari ñoom mais xanaa borom bi waxul waaw dugg rek te xam na ne moom bu jógee Ibnu Umar bu jógoon ci loolu mbooloo yu bari dinañ ànd ak moom waaye mu xam ne loolu yëpp jaru ko ay jullitay faatu rek waaw mu ne wa qaatiluhum bu gaa yi ne ko mais xanaa borom bi di lay alquran waxul ne xare lañ ñoom ba ni nga xam ne fitna dootul nekkati fa qaala ibnu umar ne leen qaatalnaa hatta lam takun fitna wa kaana lillah wa antum turiduuna an tuqaatilu hatta takuna fitna wa yakunu diinu li ghayrillah nit la xam ne moom moom tontu boobu boo <laughs> masha allah waa ji di lay alquran wax na moom bu ne xare leen ñoom bu fitna dootul amati sëy nam noomar ne waaw ñun ba xare ba ñu waree xare ànd ak yonent bay sarsam ak gannaawam saxaaba kii yoon yi fi newoon xalifaam yi fi newoon ñun xare nañu ba fitna muy shirk newatul ci jaziratul arab wa kaana diinu lillah loolu mooy fitna gi waaw gi fi am mujj gi nekk fii lépp ngir yàlla la waaw jaamu yàllaa fi amoon te looloo taxoon ñuy xare wa antum kantaa yéen ñii nag turiidu da li ngeen namm mooy am an tuqaatilu ngeen nekk fi di xare hatta takuna ba ni nga xam ne yéen moom da ngeen di xare ngir samp fitna parce que li ngeen di def fitna kese indi da ngeen di déglu ne ñu kooku am ñeneen ñu ko jàppal wala ñeneen ba pare day jox euh, euh, ak sajaa ak ñeme ñeneen waaw de toute façon qui gouverne par l'épée payera par l'épée la tubaab bi di wax ku fi jiite par ay jaasi ngàdd bopp yi toog yow itam dee si ni ngàdd de de dee sa ni ngàdd ci ngàdd si eh, eh, dees nañu ngàdd ngàddi voilà ngàddi sa bopp yow itam du jóge waaw bu ni yéen da ngeen di xare ba li nga xam ne fii na lay nekk wayakulu diin kantaa diine jii nga xam ne moo taxoon ñuy xare am na fi nit ñi ngi ci diine nekk ci l'islam Ah yéen bu ko defee gaa yi nag diine ji nekk li xayri laal ku dal keneen ku dul yàlla yéen seen yéen looloo tax <laughs> waaw waaw après nag nga ne mais ana affaire bi ñu ne la non après Imaam Bukhari affaire bi mu ne wazaada Usmaan ibn Saalih léegi mën di addi ne càllale bi mais <laughs> <laughs> benn waay dafa ñëw Naafi' ba léegi mu ne anna rajulan ata ibn Umar daa am benn waay bu dikkal sayyidina ibn Umar fa qaala mu ne ko mi yaa Abaa Abdurrahmaan yow ma Abdurrahmaan maa hamalaka alaa an tahujja aaman wa ta'tamira aaman wa tatruka al-jihaad fii sabiilillaah azza wa jalla ni ko mais lan moo tax yow Abaa Abdurrahmaan lan moo la yen lan moo la tekki yow man seen naan da ngay aj at moo ajee at mi ci tegu da ngay umra at aj am at ma ci tegu umra aj ma ci tegu ba pare nga bàyyi jihad ci yoonu yàlla yow gisuñu la nga nekk ci jihad yaa ah, qad alimta te yow xam nga maa raghaba Allahu fiya <laughs> waaw mais lii kenn du ko wax ak kilifa koo xamante ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà <laughs> te yow xam ne borom bi li nga xamante ne nii <coughs> moom la yàlla xemmem loo ci jihaad qaala Ibn Umar dafa waa ji ni wax waxee day mel ni kuy waxee dangaa Ibn Umar daal di tàmpee ne ko yabna axi Eh, sama doomu bokk buniyal islaamu ala xams gis nga lislaam dañ ko teg tabax ko ci juróomi mbir imaani billah wa rasuli gëm yàlla ak ndawam bi wa salaatil wa xams ak julli juróom wa siyaami ramadan ak woor weeru koor wa adaa'i zakat ak joxe zakat wa hajjil bayt ak ak yoonu tool eh, yoonu eh, aji yo Makka Hmm? <laughs> Euh, euh, léegi après gudd na la <laughs> euh, <laughs> hawla wala quwwata mooy kon gis ne nii la ko imaam an-Nawawi kii al-Bukhari indee ci ñaar kanta imaam Muslim nag mooy moom day wane ne amaana hajj jiital xaj ci kaw saw moo comme niñ ko gisee ci riwaaya bu njëkk bi ci xadiisu imaamul Buxaari kitaabul imaan baabu du'aa'ukum iimaanukum wa iitaa'i zakaa wa xaj wa sawmi ramadaan imaam Muslim nag dafa indi leneen luy wan ne imaam Ibnu Umar même bu dee soloo nañ ko nii day mel ni bi yi daa nekk gaa yi ñoo ko riwaaya bil maana imaamul Nawawi nag dafa jàpp ne ngi koy wax ci al-Minhaaj amaana imaam Ibnu Umar daf ko dégg woon jiital xaj ci kaw sawmu ramadan mooy aj ci kaw wooru weeru koor ci yeneen saa saa après diggaati ko ñeneen diggaat na ko ci ñaar yëpp après biñ koy laaj mu fàtte ba léegi ne man nii laa ko dégge woon mais loolu ku mel imaam al-Hafiz Ibn Hajar dafa jàpp ne loolu dafa sori noo <coughs> moom dafa jàpp ne non loolu moom dafa sori waaw le fait que euh, mu jiital aj ci loolu gis nañ imaam Buxaari yoom noonu la ko tege waaw alxaj taqdimul xaj ala sawmi mu teg ci ni mu teg tegtalee mbir yi waaye nag ci imaamu Muslim comme niñ koy gise léegi waa ji bi mu ne ko eh, Ibnu Umar eh, eh, di ko répéter mbir mi naan ko wal xaj wa siyaamu ramadaan Seydina Ibnu Umar dana ko laa siyaamu ramadaan laa wax wal xaj laa la wax weer wooru koor ba pare door cee teg ah aj hatta sami'tu min rasulillahi sallallahu nii laa ko dégg ci ren sallallahu alayhi wasallam kon loolu e, moo tax imaamul xaatim ne lii daal day niru ne yeneen riwaay yëpp doomu imaamul Buxaari yi bii ñu njëggi sànq loolu noonu bil maanaa la <coughs> waaw léegi nag e, mu soril ne bon li imaamul booy tuddul turu imaamul Nawawi mais imaamul Nawawi moo wax loolu <laughs> léegi borom xamal na yow waaw ngir teggin tamit Euh, mooy dañu naan ah am na ko wax lii waaye loolu moom jàppuñ ne dëgër na voilà <laughs> wala lu sori la quoi waaw moo tax mu ne wa yab'udu ma jawazahu ba'duhum an yakuna ibn Umar sami'ahu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala al-wajhayn wa nasiya ahaduhuma 'inda rabbihi 'ala ar-rajul <laughs> waaw <laughs> waaw loolu euh, moo tax moom dafa jàpp ne non riwaayu imaam Muslim bi foofu te am na yeneen riwaay yoo xam ne yu Hanzala mii nekk ci tallale bi dañuy gis ne moom itam foofu jiital na fa saw <coughs> saw mu la jiital ci kaw xaj alors que bii ñu nekk nii euh, muy Hanzala ibn Abi Sufyan surtout ikr euh, kii bi Safwan bi foofu daa jiital Ramadan ci kaw euh, xaj mu ne loolu lépp daal li ñuy niru mooy ne kon mbir mi yeneen yooyu yëpp riwaaya bil maanaa la kanta ibnu umar bi nga xam ne moom loolu la mooy xaj li li eh, sawmu ramadan la jiital ci xaj voilà <coughs> kon loolu eh, benn précision la wallahu taala alam eh, kon léegi nag ñu xool kon imaamu muslim rahmatullah alayhi ko solo al imaamu muslim abul husayn moom day dajale mbir lépp la dajale hadis numéro 16 ci euh, li nga xam ne mooy euh, kitaabul iman baabu bayaani arkaanil islam wa daa'imuhu wa al-'izaam mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdaani mu ne soo nettali nañu suñu sëriñ bi ki nga xamante ne. mooy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadaniyu gis nañ ko fan yee muy al-Kufiyu rahmatullahi gane génn àddina la 234 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Khalid imam Muslim ne yaani Sulayman ibn Hayyan al kon Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr dañ ko moom mu ne nettali na Abu Khalid Sulayman ibn Hayyan al Abu Xaalid dana rek Souleymane dana haddathana Abu Xaalid imaam Muslim ne yaani Souleymane ibn Hayyan al-Ahmar voilà moom la <laughs> al-Kufi al-Ja'fari rahmatullah alayhi gane àddina la 114 génn àddina la 190 am ñu ne la 189 rahmatullahi alayhi an Abi Malik al-Ashja'i mu jël ko ci Abi Malik al-Ashja'i de Sa'd ibn Tariq ibn Ashyam al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina la 140 côté yooyee rahmatullah alayhi an Sa'd ibn Ubayda mu jëlee ko ci naan Sa'd ibn Ubayda as-Sulami wa Abu Hamza al-Kufi rahmatullah alayhi an Ibn Umar jëlee ci ku nga xam ne mooy Seydina Mawlana ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Riyah ibn abdillah ibn qurt ibn razah ibn adi ibn ka'b ibn luway ibn ghalib al-adawi abu abdurrahman moom nag muy génn àddina la 73 am nañu ne la 74 ci jamono yooyu rek fi après fitnatu abdallah ibn zubayri radiyallahu ta'ala anil jami' ba fa Hajjaj nag ñëwee eh, armée gaa yi ci kaaba gi foofee ba kenn ci ñoom jam ko waaw ci ci jaasee bi ci la jam hmm? Euh, ibnu Umar mu génn àddina radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala buniya al-islaamu ala xams ala xamsa fi an ala an yuwahhida Allah wa iqaama as-salaa wa iqaami as-salaa mu ne dañoo tabax l'islam ci juróom ci kaw ñu wéetal yàlla wa iqaami as-salaa ñu taxawal julli wa iitaa'i zakaat ñu joxe zakaat wa siyaami ramadaan sawm ramadaan wal hajj ak aj fa qaala rajul benn waaye ne ko al hajj wa siyaamu ramadan ne ko ibnu Umar kon al hajj aja ah ak siyaamu ramadan ah, aj ak ak war waru koor mu ne ko qaala la mu ne ko déedéet siyaami ramadan wal hajj hakada sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noonu mi la nekk ne déedéet nii laa ko digge ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw waajooj nag doon ko laaj naan ko eh Ibn Umar <laughs> waaw waaw naan ko yow doo xare ji lu tax nga nekk yow gis naa ne daal nga nekk fi yow da ngay woor kii eh, kii nu mu tudd ki ko ne woon eh, doon wax affaire wu doon ko bëgg a xare loo ko wax <laughs> waaw eh, imaam al-Bayhaqi nee na moom Hakim la tuddoon waajoojee waaw <laughs> kene waaji Hakim la tuddoon moom moo doon laaj Eh, mu ngi noonu kanta waa ji nga xam ne moo ne ko yaa moo ne ko Ibn Umar waa yow kii bi nag eh, siyaamu ramadaan ah, non si eh, hajj ne ko kii nu mu tudd hajj wa siyaamu ramadaan kooku <laughs> turam moo doon Yazid ibn Bishr as-Saksaki comme ni ko al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah daal di tuddee rahmatullahi ala al-jami' léegi nag ginnaaw bi ñu defee taxriij bi li lépp imaam al-Hafiz mu ngi koy doon leeral ci al mooy ana lëkkaale bi bunt bi hadith bi am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi de euh, mooy leer na dane buniyal islaamu dañoo tabax yeneen saa saa dane dañoo tabax l'islam man nañ koo gam gamle ak ub néeg akub fond ak kër guñ tabax waaye daa am ci lu mu tegu tabax bu nekk day am fondation lii maçon yi xam nañu ko te fondation bi bu dee dëgërul yaa salaam ñi ciy dëkk mooy du yàgg man ngaa am nag lu rafet waaye de dëkk ba du yàgg après di nga fa toog di jooy jooy naqar ci tabax bu bon biñ la tabaxal lii nga mel ni daal yow da ngaa juloon saf xaalis sànni ko ci ab ci ab teen wal iyaazu billah l'islam keno yi daa dëgër amul lu ko gën a dëgër waaw ci juróom bi ci njëkk mooy shahada yi seede ne ndax loolu mooy mooy mooy kenoog lépp waaw moom daanaka fondation ci kaw moom moom moom ngay jëkke mooy li mooy bi gën a mag mooy shahaadatay ni waaw ndax la salaa wala zakat wala hajj wala siyam in lam takun ash-shahaada in lam yakun hunaaka aw in lam takun hunaaka shahaada lillahi wa li rasuulihi bu shahaada yi amul moom seede ne yàlla mooy borom bi ñu war a jaamu moom dong te moo am sañ-sañ di ñu digal ñuy def te am sañ-sañu di ñu tere ñuy ba eh, te mu nekk jaamu ci ñun loolu moom bu dee amut <laughs> te ki ñuy dundal moo ñu bind te moo ñuy faat te ñuy dekkil fay ñu léegi loolu moom bu amul sawaay manoo def dara ñaaw moo tax yéeféet manula woor waaw bu nee damay solidarité jullit ñi bu koor gi loolu jariñu ko dara day sonal boppam képp du ci am dara waaw man yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu képp ku sàkku yool wala lu baax en dehors de l'islam kenn du la ko nangul yàlla du la ko nangul ñu baax ñi duñ la ko nangul kenn du la ko nangul dañ la koy rejeter waaw wa man ata ghayra masnunin fa bid'atuhu yow moom bid'a i'tiqadi nga fedd yow bada bid'a i'tiqadiyya waaw bid'a yi e, goo xam ne ci pas-pas la ndax da ngaa weddi yàlla na la leer na li ngay def yépp mardudatun des la koy rejeté waaw bumerang la dañ la koy niñ koy indee dañ la koy tëlaate tël sànni la ko waaw haythuma alana fu mu mën a feeñ kon loolu eh, l'islam shahada yi ñooy lépp ñooy fondation yi muy seede ne amul benn boroom buñ war a jaamu kurul yàlla waaye nag seydina muhammad mooy intermédiaire sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom ak ñun nan lañuy jaamoo yàlla yàlla yónniwul ku nekk ba nga juddoo yarub alquran mu leeralal la ko déedéet nammewu ko noonu ni mu namm mooy daa yónni ku ñu naan rasulu rabbil alamin seydina ahmad seydina muhammad ibn abdillah alayhi afdalu salatu wassalam moom la yónni ci jaam kon nag kooku yi dangay seede gëm ko ak lépp lu ñu indil waaw lépp lu ñu indil te du ñu indil dara lu lu jóge fa yàlla lépp ngay gëm amul mu'minu bi ba'd wa nakfuru bi déedéet gëm leen weddi leen déedéet da koy gëm waaw da koy gëm waaw léegi boo paree ci lool mu teg ci nag li nga xam ne mooy lëkkaale ma buntu bi al amru bil muhafazati ala salawat mu ne wa iqaami salaa taxawal julli saa su ne lislaam taxawal julli lay wax rek julli <laughs> waaw iqaami salaa taxawal waaw parce que julli moom bu dee ñëw rek loolu ay dikkali la ak yooyu waaye taxawal mooy dangay ngay waxtu ya charte ya yooyu yépp waaw loolu loolu kon lii mooy lëkkaale ginnaaw sahaada yi li gën a te loolu mooy bu amul dara du am ginnaaw loolu nga xam ne manu la ñàkk te bu amul dara du am ginnaaw loolu nag li ci tegu mooy julli waaw li ci tegu mooy julli wa iqamis salaa kon lii mooy lëkkaaleen ak li nga xamante ne mooy suñu solo gi nga xamante ne moom la am solo moom julli kon loolu màgg la kon nag nekk loo xam ne dañ ci mooy yeneen tubaab yi waxul lii. ngir après ku nekk di man a demale lu la neex ñii naan bu ñu neexee julli ñii bu ñu neexul julli man maay choisir waaw lan laay doon yooyu yëpp waxi caaxaan la jullit amoo leneen loo mën a doon lu lu julli waaw boo ko bàyyee rek xamal ne yow newoo ci yoon kon loolu lu ama am solo la <coughs> leneen liñ ciy jànge mooy eh, ibnu Umar eh, waa ji ci jihaad la ko doon woo mu tontu ko lii da ko bëgg a wax jihaad far du fardu ayn tout le temps fi jihaad ci ci ci ci luñ joyal fardu kifaaya la bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na neen ñi alors que l'islam li ñu ko ponk yi ñu ko tëral yooyu bu ci nekk ku nekk koy defal boppam julli juróom joxe zakat képp koo xam ne yàlla may na la sa bourse sa wàllu uh, am am sa koom-koom loo xamante ne mat na nisaab loolu yaa koy defal sa bopp waaye li nga xamante nii mooy uh, sawmu ramadan dem aji non loolu moom bés boo ko euh, manee <coughs> yow euh, kenn du la ko defal waaw boo ko manee yaa koy defal sa bopp waaw loolu moom yaa koy defal sa bopp naka noonu sawmu ramadan yaa koy def weer wi yow yaay woor de kuy xiif yow <laughs> kenn du dafi xiifal sa bi yeboo mu leer la <laughs> xiifal fan xiifal ma on verra après je te neexal ban neexal non non non non yow yaay xiif yaa bay waaw bu doon lool vayee yëpp daal di daal di batalee koor gi <laughs> di añ rek di xam <laughs> te la nekk wala ñun ñuy woor ñuy xam rek di lekk waaye nag loolu amul yaa koy defal sa bopp laa wax <laughs> kon euh, euh, de passage euh, riyaad bi bi ñu indi mooy riwaaye gis nga bu imaamul Buxaari bi la indi waaw mooy kàddu yi imaamul yi moom la indi <coughs> allahu taala alam kon loolu lu ama am solo la kon euh, euh, <laughs> léegi euh, mooy imaam Ibnu Umar bi ko wan ne jihaad jihaad des fois fardu kifaaya la waaw alors que yii ma la wax aj gi may nekkee ngi di def nga naan ma lu tax ngay aj mi même bu dee ne dama koy def defaat loolu moo gën di tuur sama dereeti jullit boo jullit boo xam ne mooy man xeex naa ba ñu waree xeex moo taxoon moom mii mu doon wax ne <coughs> hmm? képp ku ñu ne hayya ala salaa ajab naa waaw ku ñu ne kaay ñu julli ñu wuyu la waaye ku ne ñu hayya ala naas lam nujib waaw <laughs> ah, waaw képp nag ku ne ñu kaay leen ñu xeex ci nit ñi ay cëleen takk xare kan rayub ay jullit yuy rayante du ma du kenn man Ibn Umar radiyallahu taala anhu wa arda kon gëneelu jàpp ci julli juróoma ngoog